ñu ngi woon ci beneen xare ginnaaw ghazwatu Uhud nekk ba léegi ci ñetteelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam ci xew-xew yi am ci ñetteelu at mi euh, bu ñu fàtte nañu ngi ci weeru shawaal te shawaal mooy weer wi topp ci li nga xam ne mooy ramadan muy weeru koor weer wi ci tegu mooy shawaal ci lañu tollu ci dundug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñetteelu at bi bi mu nga xam ne ci la nekk madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam juste après ghazwatu Uhud ca suba ga gisoon nañu kon ñu ngi woon ci xare boo xam ne bu bees la boo xam ne moo xew kon ca suba ga comme niñ ko waxe léegi jotoon nañu gis aleyhi salaatu wassalaam ana lan moo waral mu génn keroog comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullaahi aleyhi naka noon imaam muslim ibnul xajjaaj al qushayri yu naysaabuuri soloo na ko waaye muxtasara imaam muusa ibnu uqba soloo ko imaam ibn isxaaq ak imaam al waaqidi ak ñoom imaam ibn jariir it indi na ko ci taarixam këne boo dee riwaaye saxiixayni bi bu saydatu aisha bi seydina urwa jële ci moom bi muy wax ne yow sa ñaari bàyyi di seydina abu bakar ak seydina zubayr ibn al-awaami radiyallahu anhuma bokk nañ ci ñi suñu borom naan alladina stajaabu lillahi war min ba'di an an min ba'di ma asaabahumul qarh mu ne ko ñooñu sa ñaari bàyyi ci lañ woon waxoon na ne keroog yonent mi aleyhi salaatu salaam da doon bañ lan waa Quraysh dalaat ñëwaat Medina moo tax mu génn gisoon nañ ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi imaam ibn Isxaaq dana dafa génnoon moom ngir tiital waa Quraysh wan leen ne li leen dal démb ci xare Uhud bi loolu affaibliru leen te taxul ñu yoon jox ci seen kanam gisoon nañu ci riwaaye ñoom Muusa ibn Uqba Seydina Muusa ibn ba ak imaam al-Waaqidi këne dafa am benn waay bu jóge Makka yonent bi alayhi salaatu salaam laaj ko information yi mu am ci yoon wi mu ne moom daje na ak waa Quraysh ci Abu Sufyaan ak ñim àndal mu ne daje naa ak ñoom ñu nga doon wax lii di yeddante ñenn ñi naan dañ ne ñun achevé wuñ le travail dafa un travail inachevé bu àggul ndax ray leen am ci ñoom lu toll nii ba pare au lieu ñu jekkali leen ñu bàyyi leen na leen leer na dinañu ña fa des dañuy dajaloo daal di dalaat suñu kaw waajooju ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag mu daal di woote ne nañu génn daal di dabi ñi nga xam ne ñooy waa Abu Sufyaan ak waa Quraysh ah gisoon nañ kon li taxoon gisoon nañu ci yoon bi tamit naka la saxaaba yi génne woon malgré seeni blessure ki njëkk ci ñoom ak seen sang di suñu sang alayhi salaatu wassalaam moom it mi amoon ay blessure moom it teewu koo génn kon gisoon nañ loolu gisoon nañu yoon bi metti di ñaari saxaaba yooyu doon yi doon nga xam ne kenn ñoom ñépp amoon blessure kenn ki di yëkkati ki ci des di ko yenu bu sonnee mu teg ko dox bu sonnee ci dox bi mu yëkkatiwaat ko ba niñ àgg gisoon nañ tamit seydina usayd ibn al-hudayr radiyallahu taala anhu wa ardaa ah keroog nag léegi waxoon nañ kon gisoon nañ yoon bi léegi ba ñu àggee nan fan la yonent bi alayhi salaatu salaam àgg ak lan moo fa xew imaam ibn hisham raxmatullaahi alayhi nee na keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy génn ci xare bii nii ki nga xamante ne moom la bàyyi woon mu assurer intérim bi biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam a mooy ibn ummi maktuum di abdallah ibn ummi maktuum al ama nee na moom la fa bàyyi woon mooy ki nga xam ne moo assuré woon intérim bi gis nañ ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam bari na lu mu ko fay bàyyi buy dem ci xare yi léegi kon ñu continuer fi ñu yemoon dinaaw buñ gisee lool imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi di ñu nettali fan la yonent bi alayhi salaatu àgg bi mu génnee Medina ngir dabi waa Quraysh mu ne fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam xatta ntaha ila xamraa il asad xamraa il asadi wa hiya min almadinati ala thamaniyati amyaal imaam ibn isxaaq ne kon keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa continuer yoonam ba àgg ngir dabi waa ba àgg bërëb bu ñu naan Hamraul Asad mooy turu dëkk la turu la Padoua comme bu ma nee Padoua Colobane Lyon euh, euh, Seychelles bon loolu la loolu la Njàmminaar ainsi de suite mooy turu dëkk la rek turu dëkk la Hamraul Asad benn bërëb la bërëb bërëb comme comme rek ñu ne fii mooy Badar fii mooy Uhud fii voilà loolu àllub kaañ ainsi de suite yonent bi alayhi salaatu salaam nag daal dem ba àgg bërëb bu ñu naan Hamra al-Asad imaam Ibn Ishaq ne distance am ak Hamra al-Asad ak Medina ci huit miles la mooy miles moom la anglais yi wax mooy mil euh, mu ne ci lu toll noonu la mooy sori waaye mag Medina mooy kon soriwul noonu yenn sori yi kon foofu la alayhi salaatu wassalaam dal di yem dal di agsi dal di camper foofu bi mu génnee camper fi nga xamante ne mooy Hamra al Asad imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi duñu nettali li nga xam ne moo ci tegu mu ne waqad marra bihi kama xaddasani abdullah ibn abi bakrin macbad ibn abi macbadin alxuzaaci wa kaanat xuzaacatu muslimuhum wa mushrikuhum caybata nusxin lirasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bitihaama safqatuhum macahu laa yuxfuuna canhu shay'an kaana biha imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abihi bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu muy xamraul asad mu taxaw ak saxaabay yi radiyallahu wa ardaahum ngir mu leer ko ne fii bu ñu fi taxawee moom abu sufyaan buy ñëw fii lay jaar yoon bi moom fii kuy jóge màkka di ñëw medina fii ngay jaar bu ko defee comme ko dañoo nekk di discuter ñii naan nañ dem nañ dem jàgg àggali leen buñ ñëwee dinañ dajeeg ma léegi mu campé foofu imaam ibn Ishaq ne ba mu fa campé nag am ku ko fa romb ko ñu naan Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i noonu la tuddoon Ma'bad ji doomi Abi Ma'bad bokkoon ci waa Banu Khuzaa moo tax moom lañ naan al yi mu ne kamaa xaddasani comme ni ma nettalee lii ma leen nara nettali man imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley jamii abdallah ibn abi bakr sëriñam di abdallah ibn abi bakrin muy kon riwaaye boo xam ne dafa mu'dal am na ñaar ñu sote ci càllale imaam ibn isxaaq bi mu ñuy nettali kon li xew ci bërëb boobu di xamra al asad te xare bi noonu la tudd muy ghazwatu hamra'ul asad hamra'il asad yi mooy xare bi ñu gis boobu ba léegi waxuñ tur bi moom mooy ghazwatu hamra'il asad xare hamra'ul asad ndax bërëb boobu comme niñ gisoon ba daan ndax bërëb ba Uhud ndax bërëb ba ainsi suite lii nag mooy ghazwatu hamra'il asad mu ne kon Ma'bad ibn Abi Ma'bad foofu la dajeeg moom bokkoon ci waa Xuzaa mu ne waa Xuzaa wa kaanat Xuzaatu Xuzaa bu mag euh, bu newoon foofu soriwuloon Makka Xuzaa euh, mas nañu sax jiite foofu mas nañu sax jiite lu euh, mu tudd xaram bi mooy mas nañ ko jiite muy muy Kaaba geeg yooyu masoon nañu ko yor. ñoom waa xuzaan yi ñoom nag léeg-léeg bari na ay ay ay këral yuy am diggan seen diggante euh, ñi nga xamante ne nii ñooy waa Quraysh ah moom ngay dégg ci kii di wax euh, Seyd El Hadji ci xilaas bi innal innal xuzaata maazaaloo yaluuna ilaa an jaa qusayun xulaylan xaatibal kerami moom euh, loolu mu ngi koy wax ci début xilaas bi rek ci début xilaas bi boo demee foofu di ko fa fekk euh, fo euh, mooy cinquième bunt bi cinquième bunt bi mu ngi koy wax foofu bi muy tudd ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon kaaba gi ginnaaw doomi seydina ismaayili aleyhi salaatu wassalaam mooy bunt bi commencé waxaaza jurhumu baytallahi raziqina min ba'dina bitinil asfa min arrahimi ci foofu noonu voilà après ci biir foofu la naan innal xuzaata ma zaalu yaluna ila an jaa qusayun xulaylan xaatibal karami hubbaa waqad naala min tazwijiha ni'aman abnaa abnaa alayna aqmaaran li qawmihimi foofu noonu waaw kon mooy ñoo ko yoroon innal xuzaata waa xuzaa maa zaalu masuñoo deñ di yor mbiru kaaba gi ilaa an jaa Qusay mooy dañ ko mooy mbir mi dafa jóge woon ci loxo Quraysh yi ñoom daldi dem euh, Euh, ci waa Xuzaa te nag waa Xuzaa dañ koo jëloon par force dañ ko jëloon wax par force moo taxoon ca kaw moom ba léegi Seydil Xaaji Maalik radiyallahu anhu mu ne woon waqul Xuzaa'atu bazzu makkatan ghalaban min ba'di tasliiti naghfin fii unuufihim mooy ne waa mooy waa waa waa ñoom dañu jëloon kaara gi nangu mbir yi ci force moom la ne bazzu makkatan ghalaban ci noot waa makka min ba'di tasliti na'fin fi unufihim ba kii ñëw Qusay eh, ibn Kilab di maamu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ñëw ci benn eh, buuru Xuzaa buñ naan Xulayl eh, daal di doon labat doomam ba après ci la mbir mi daal di mujje delluwaat ci waa Quraysh kon loolu pour wax la ne waa Xuzaa ñoom dañu woon ab tribu bi boo xam ne bu ñu xam la woon bu siiw la woon tayit bu mag la woon ñoom waa Xuzaa kon nag kii nii nag ci ñoom la bokk mooy euh, Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Xuzaa'i moom nag daa wasa bokk moom ci waa Xuzaa la bokkoon kon imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa mu ne mu ne eh, eh, voilà Ma'bad mu ne wa kaanat Xuzaa mooy ki dalay wax ki nga xam ne moo romb mooy Ma'bad ibn Abi Ma'bad dafa romb yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk mu ngi campé ak saxaaba yi radiyallahu anhu foofooye di ci xusaa ci ci eh, Hamra'ul Asad mu ne waa xusaa nag ñoom ñoom tribu boobu bu mag boobu mu ne kaanat dafa nekkoon xusaatu muslimuhum mooy nit ñi nekkoon jullit ci ñoom ci waa xusaa wa kaafiruhum ak ñi nga xam ne ay yéeféer lañ mooy xusaa bi yépp moo xam ku ci gëm yonent bi alayhi salaatu ak ku ko gëmula ci yem aybata nushin li rasulillah ñoom dañoo nekkoon point wu secret wu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ne ñoom lu ma sa xew mooy ne bërëbu yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mas a am ci ñoom confiance ndax xam na ñoom ñoom ay alliés ay ay alliés wam yu fort sax waa Xuzaa te pourtant ñu ëpp ci ñoom temps yooyu gëmuñu yàlla gëmuñu sax yonent bi alayhi salaatu salaam mais ku ci gëm ak ku ko gëm ak ku ko ñàkk gëm woo ci yam mooy ne ñoom lépp lu Quraysh di def comme que ñoom ñoo jege Quraysh yonent bi alayhi salaam mu ngi Medina Quraysh lépp lu mu teg ci plan contre yonent bi alayhi salaam waa ne ko nag attention waa gis nga Quraysh ñu ngi lay waajal ñu ngi lay waajal jox ko information yi mu soxla yépp moo tax ñoom mu ne ñoom dañu nekkoon ñi ci gëm ñi ci gëmul yàlla yépp aybata nushin li rasulillah sallallahu alayhi wasallam seen mooy bërëbu ay secret lañ woon ñooñu foofu noonu ci dëkk boobu ci gox yooyu di tihaama bi tihaama tihaama waxoon nañ la Makka ki Medina yooyu yëpp ci lañ mooy mooy moom mooy mooy seen région boobu mooy région boobu mu ne safquhum maahu laa yuxfuuna anhu shay'an kaana biha mu ne ñoom waa ti waa tihaama ñi dañoo dëppoo woon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy dañu neexoo woon nekk ay alliés yoo xam ne yu fort diggal seen diggante alliance bu mag amoon moom ñoom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam du ko woon nëbb dara dara fa xew lu xew du tihaama foo jaar dinañ ñëw wax ko waaw laa yuxfuuna anhu shay'an kaana biha mu ne wa ma'badun yawma idin mushrik ma'bad jamono ji muy romb yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mushrik la woon mooy gëmul woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax te lool masala yu mel nii gisoon nañu mooy est-ce que mën nañoo sukkandiku man nañoo euh, euh, euh, sukkandikoo ci ci yéeféer mooy jàppandeku mooy ut et ci yéeféer moo xam ci xeex la wala non loolu gisoon nañ masala boobu mooy dafa amoon teqantal mooy bu dee ñu mel lii la ali ñoo xam ne say allié lañ même bu dee gëmuñu yàlla gëmuñu yàlla ay athée lañ sax mais ñuy say allié yoo xam ne yow xam nga ci ñoom franc-parler ak dëggu mais ñooñu kay ñooñu da est ce que da nga ñoom daal ñoom laa yashhaduna anna nabiyana haqq ak yenn allah kii rek acca sa non non non non xoolal yeneen tubaab wa kaana ma'badun yawma idhin mushrik ma'bad mi mais moom mais yawma idhin mushrika kaana ma'bad yawma idhin mushrika mais moom mushrik la woon yàlla. gëmuloon yàlla ab polythéiste la woon pourtant yonent bi alayhi salaatu salaam am ci ñoom confiance ndax waa waa Xuzaa ñu ci ëpp comme ni ma la sant ñu ci ëpp gëmuñoon yàlla gëmuñoon yonent bi alayhi salaatu salaam gëmuñoon lislaam kon nag mooy ne loolu mën nañu am ay information mais ça dépend ça dépend ci ñooñu ñooy ñan est-ce que fiable na ñoom de par exemple Euh, mooy xam na médias occidentaux yi fiable mooy ne lu jëm ci wàllu l'islam fiable fi ñu koy xamee yaa subhaanallah yal na bu mu nekk émis ci documenté wala kii nu mu euh, euh, documentaire wala yu mel noon bu ñu def ci ay jullit ñoo xam ne seeni noon lañ gis nga bés bu dee yow mooy ni ngay xame ne ñii nekkete liñ doon wax dëgg mooy gis nga xam nga dañuy wane waa ji léeg muy wax en arabe ñoom wala ñooñu di wax en arabe mais yow boo dégloo baatu arabe yi xam nga léeg-léeg dañuy bàyyi waa ji wax ñu door a traduire mais li waa jiy wax ak li ñuy traduire léeg-léeg c'est complètement c'est mais mais c'est diamétralement opposé am na bu yàggul rek buñ ci tegoon boo xam ne mais mais c'est flagrant mais dañu dañu déforme discours waa complètement alors que boo ko déggee mu waa ji wax ko en arabe mais c'est clair et net yi déformé wax contraire loolu traduire loolu moo tax ba am na jullit ñoo xam ne man am na ku ma ci loolu wax ne ma am na koo xam ne dana dana dana ko mais kii kii mais kii euh, euh, waaw sama sëriñ ma ko wax Cheikh Mouhamadou mu ne ma mu ne ma mais gars yi gars yi ñoo grave mu am benn waay kay dafa kii sax ne ma naan naan mais kii dafa dof wala la xanaa déggoo li wax mu ne lu wax après. ndekete waxul loolu waa ji waxul loolu <laughs> non c'est pas vrai mooy pour wan ni mooy ñoom kon kooku dalay leer ne kon kon ñii fiaabu lu ñu fiaabu lu ñu niitu ñoom ñoo la gëmloo woon ne bu dee américains yi que Saddam dafa yor ay bombe de destruction massive médias yu bari jël ko ne dëgg la ba nii may waxee ak yow juin 2016 gars yi amuñu ko te Saddam bañ ko reyee sax yàgg na 2003 lañ ko fa jële treize ans après zéro marinière ñooñ ñu mel noonu taxul ñuy wax mooy ñoo xam ne ñu franc lañ comme ñoom Ma'bad ibn Abi Ma'bad ni Xuzaa'i yi waa Xuzaa nga xam ne ñoom pourtant ñoo Quraysh ñoo gën a jege ay ñoom ñoo bokk ngëm-ngëm mooy ay ay ay ay kii la ñuy jaamu ay ay ay yattak ay mattak seen xërëm yooyu mais mais quand mooy ne ñoom dañoo mas a nekk allié ak yonent bi alayhi salaatu salaam te ci seen alliance ko amaana nag euh, bi amoon diggante ñoom ak Quraysh wax naa ñoom ñoroon nañu yoroon nañ kaaba gi sax ba ñu récupérer waat ko ci ñoom loolu amaana mu mu jouer mooy ñoom ñu dese am kóolute entre ñoom ak Quraysh ba tax yonent bi xam nga moom ci waa Quraysh la bokk mais. ñu xam ñoom dañu xam dëggug yonent bi alayhi salaam waa Quraysh njëkk a xam dëggug yonent bi alayhi salaam ñoo ko tuddoon amin ñaata yoon ci seen yéeféer yi sax ñoo naan lu mu wax dëgg la voilà kon mooy mën nañoo sukkandikoo ci information yoo xam ne yu ñu ay yéeféer di jox mais ak condition ñu nekk ñoo xam ne ñooñ dañ leen a xame fiabilité ndax am na tamit lu wute mooy ne nit mën na fiable ci benn domaine mais beneen domaine du fi am da ngay gis nit même da nga koy xool nii ñun ñun ci suñu biir nii mooy loolu moom nit affaire société la du affaire waaye les les les sénégalais les français ñëpp la mooy da gis nit ñoo xam ne bu ñuy wax ci seen sëriñ dañuy dëggu mooy luñ la wax ci seen sëriñ boo ko vérifier xam ne li ñu wax dëgg la mooy ne am na cosaan te lii dëgg la. mais il suffit ñuy wax ci beneen beneen sëriñ bu dul seen sëriñ ñu commencé nag di déraper complètement léeg-léeg sax di créer contre ndax damm xotu sëriñ boobu te pourtant bu dee ci sëriñam la ko dëggu am na nag ñoo xam ne contraire ba ñoom ci seen sëriñ lañ dul dëggu ndax nee na ñooy dañ koy mooy ne ñoom loolu lañ jàpp même bu dee du ñu ko wax nii que ne dañuy koy waxal yoo xam ne ngir xotam gine yéeg te xamuñ ne waaye waaye sëriñ bi daa soxla nga koy fenal ngir ay ay ay kotam yi kan moo la moom ay kotam yooyu sax da koo faale moom mu jàpp di ko créer ay histoire yoo xam ne du dëgg alors que bu dee ñeneen ñi muy wax dëgg-dëgg ñoom liñ def pour wan ne moom yu extraordinaire yi muy nettali pour wan ne yéen sëriñ diw moom mooy ki dul sëriñam moom yu terre yi lay def waaw moom nii la fii la toog di jàngalee di kii lii la bind waaw moom mooy sëriñ diw mooy xam nga li wax noonu dëgg la mais bu ñëwee ci sëriñam nag mu créé ay histoire extraordinaire pour wan moom du moroomu sëriñ bale moo tax loolu lépp nag dafa jara ràññee loolu waxuma la yéeféer yi sax mais jullit ñi rek da ngay in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu yaa ayyuhal ladina amanu kon loolu mën naa ne mais il faut bien l'étudier yan façon ñoo lay jox ay information nga man cee jàpp te tamit dafa am yoo xam ne moom doo ci wóolu kenn bu dee ne loo xam ne day yàq informe même bu dee ku wóor la ko wax da il faut nga def tasabbut nga daal di seetaat mbir mi bu baax même bu dee waa ji wóor na mooy loo xam ne mën na yóbbu ci yàq mooy yow lii day yàq diggante wala mën na indi problème bu rëy entre ay société wala ay nit yow loolu leerlul bu baax bala ngay jël benn décision kon mu ne wa kaana mu ne wa ma'badun yawma idin mushrik mu ne ma'bad mu ñu dafa nekkoon mushrik léegi mu romb yonent bi alayhi salaatu salaam Hamra al-Asad fa qaala ma'bad ne ko yaa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam amaa wallaahi laqad azza alaynaa maa asaabaka fi ashaabik wala wadidna anna allaha aafaaka fihim Ma'bad ibn abi Ma'badin al-Khuzaa'i radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la dajeeg yonent bi alayhi salaatu salaam foofu ci Hamra al-Asad ak saxaaba yi fi ñu campé mu ne mu ñëw mooy di wane vraiment tristesse am ci li nga xam ne mooy xabaar bi mu dégg ak li ko li mu xam li mu yëkk ne démb Quraysh dañ leen a dañ leen a rey ñu bari ci yéen gaañ ñu bari ci yéen même yow sax gaañ nañ la vraiment muy wane tristesse am xam nga naafiq yi bu doon ay jullit dëgg lañ xoolal xoolal rek xoolal naafiq xam nga ne yéeféer yi bokkuñ Ma'bad yéeféer la Abdallah ibn Ubay naafiq la yéeféer la même bu dee jullit lay woote mais xoolal xam nga ne ñuy wute nañ laa ta wala yastawi wala tasta alxasanatu wala sayyi'a yamuñu hum darajatun 'inda rabbihim ñoom bokkuñu xam nga ne ñuy yamuñu ay yéeféer la ñoom ñaar ñépp jamono jii mais yamuñu kee nga xam ne moom li daal jullit ñi da kontaan ba daan ñaw waxoon naa leen ko kii yéeféer mushrik boo xam ne te dëkkul moom te kii mooy ci dëkk yonent bi alayhi salaam ci dëkk bi Medina ne jullit la di julli di woor di def lépp mais keroog li dal jullit ñi mu ne ñaw bien fait pour vous ndax asaani muhammadun damaa war damaa damaa mooy moom muhammad daal di topp gone yi ñaw c'est bien fait xoolal kii ca ajak jak Quraysh ca côté Quraysh la jóge yéeféer la moom it ñëw dajeeg yonent bi alei satu salaam mais affaire bi touché ko li mu yëg mu ne ko yaa muhammadu noonu lañ ko doon woowe Ah, muy yaa seydinaa muhammad yow suñu sang yonent bi alayhi salaam na ko amaa wallaahi a ah, maa ngi wàcc yàlla ne laqad azza alaynaa maa asaabaka fi asxaabik dëgg-dëgg ñun xuzaa de mooy day wax en tant que porte-parole de xuzaa ñun de wax dëgg yàlla li la dal ci sa saxaaba yi ñi ñu faat soixante-dix ñi ñu faat ak ñi ñu blessures yi surtout ñi ñu faat waaye waaye loolu de diis na lool ci ñun te metti nañu lool waaye wax dëgg yàlla pen la ci ñun loolu dal sa saxaaba yi li la dal yow ci sa saxaaba yi radiyallahu anhu ndax yonent bi alei satu salam loolu saxaaba yi gis nga ku leen laal ku leen ku leen man ahabbahum fa bi hubbi yonent mi alayhi salaatu saxaaba yi ku leen sopp daa fekk man sopp gi ma sopp man alayhi salaatu salaam sopp gi ma sopp nga leen ku leen bañ tamit na la leer ne bañ gooma ci bañ gooma bañ moo dévier nga nga bañaane leen <laughs> subhaanallah ulaa'ika al qawmu de ñooñu ñooy gaay moo tax kuy wax na nga seetaat na ngay wax dégg nettalikat kàccikat yi ak ñooñu di wax ñàkk teggin saxaaba yi yow nga toog ba ba ut ci ay noon <laughs> yëgal ne yonent bi alei satu salaam nee na ku leen bañ dafa fekk ne yow bañ gooma bañ moo dévier ci bañ gooma bañ moo jaad nga bañaale leen ah subhaanallah moo tax xoolal Ma'bad laqad ama wallahi laqad azza alayna ma asaabaka fi asxaabika yaa subhaanallah diis na ci ñun wax dëgg causé na ci ñun pen li la dal yow ci sa saxaaba yi ndax ku ko ku leen touché touché ko moo tax mu ne woon daawu nii bàyyi leen maag sama saxaaba yi bàyyi leen maag ñoom loolu la waxoon rawatina seen njiit di Seydina Abu Bakar bàyyi leen ma loolu la waxoon deuxième personnalité ginnaaw Seydina Abu Bakar Seydina Omar loolu la ko waxoon ne ko tegeen manoo ngeen maa manoo maa ngeen maa bàyyeeg sama sama sama àndandoo bi xanaa amaa taraktum li amaa taraktum li saahibi amaa taraktum li saahibi loolu la wax Seydina Omar ka radiyallahu anhu ba mu joteeg Seydina Abu Bakar yonent bi alayhi salaatu wa salaam mer mer ngoo xamante ne nii laa ilaaha illallah dafa mujj ba Seydina Abu Bakar ci boppam moo ko doon bëgg bëgg wàcce mer gi naan ko së naan ko yonent bi sallallahu alayhi man man man maa def man mooy ne moom moo am toor la bëgg a wax que ne dafa jote woon ci kàddu rek mook Seydina Omar Seydina euh, léegi mu ñëw loolu du kii après Seydina Abu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi di di ko wax ni mu demee naa Omar ñëw mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam mer mer goo xam ne. mu ñëw naan ko yow manu ngeen maa ne saxaaba yi ñoom manu ngeen maa bàyyi sama àndandoo bii xanaa manu ngeen maa bàyyi sama àndandoo bi manu ngeen maa bàyyi sama àndandoo bi Seydina Omar waaye nee na mos wuu yonent bi saa mer ba Seydina Abubakar naan ko ndax man maa man maa man man la man la ci man la. kon mooy koo koo boo boo laalee saxaaba yow yonent bi alayhi salaam ci boppam nga laal ndax moom. moo leen yar ta ku mu yar doy na léegi nag boo leen jamee mooy dañ ko dangaa bëgg a wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam manula yar ab yaram des na loolu te yow ku ne woon sa sëriñ ki nga jàpp këne moom ab ñi mu yar tekkiwuñ daa wala àgguñ fekk nga bëgg dugg ci suuf si bëgg ray ki ko wax bëgg a móolu waa këram móolu njabootam day ñëw fii ba naan trois mille la fa xaw nga móolu ñépp ndax lan nee na yow sa sëriñ il n'est pas capable de tarbiya manula tarbiya kenn même bu dee da koy woote kuñ la imaginer leen rek kuñ ko fi waxoon ima na ku nekk rek sëriñ bi nga gëm jàpp wala loolu nga ñu ne la yow sa sëriñ bii nii dara manu ñi mu yar ñoom ñépp foo ay foo type lañu loolu lan ngay wax léegi lan ngay xalaat nag ay nit taxaw bi wax lool ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñépp foog ne loolu loolu lu jaadu la gaawul yaa subhaanallah kon Seydina kii Ma'bad ibn Ma'bad al ne ko metti nañu dëgg-dëgg li nga xam ne moo la dal ci sa saxaaba yi wala wadidna anna allaha aafaaka fihim ah am nañu nag mbëggeel gu rëy cofeel gu mag a buur yàlla mooy loo xam ne vraiment di la ko souhaiteel ba fu mu fu ñu su tibbee ko suñu buur xol yi que buur yàlla daal di lay euh, faral loolu noonu mooy mettit boobu noonu ak ñoom li leen dal te lu tiis buur yàlla teggi ko defal la ko soppil la ko nu mu gën a rafete waaw ba loolu noonu mel ni lu la ci mettit mu daldi la koy wéralal loolu teggil la loolu yaa subhaanallah bi mu waxee loolu moom Ma'bad thumma xaraja wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Hamra ila Asad hatta laqiya Aba Sufyan ibn Harb wa man ma'ahu bir Rawha Ma'bad ibn Abi Ma'bad après mu jóge foofu ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di continuer yoonam di dem mooy Makka la jëm mooy côté ma côté direction boobu la jëm mu daal di dem jóge ci yonent bi aleyhi salaatu salaam dem ba dajeek Abu Sufyaan ak armée Quraysh bi ci bërëb bu na ar Rawha Rawha yàgg nañ koo gis sorwul Medina tamit yenn sori yu noonu mu ne ta bam leen fay fekk waqad ajma'u ar-raj'ata ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ab Ma'bad ibn Abi bi mu jógee ci yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ar-Rawha ci yoon bi daje fa ak Abu Sufyaan ak armée Quraysh bi ñu yoon nag ñu ngi amoon ferme décision pare woon nañ ba ne dañuy dellu dabi fekk yonent mi alayhi salaatu salaam Medina ngir àggale nag mbir mi nag daal di leen rajaxe une fois pour toutes nag ndax ña waxoon naa leen defu ngeen dara la Muhammadan qataltum walal kawaa'iba ak ak ardaftum bi sama sanaatum farji'u ñoom dégg nañu waxu ñoon ña leen ne woon yéen daal ci piri ci rayu ngeen seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa jàpp ngeen ci jigéenu jullit ñi def prisonnière esclave woo mat pare ñuy wax ngeen naan ay dangeen di contenté wu ci victoire bi sama sanaatum waaye waaye su booxun mëla ak a ñaaw li ngeen jëf léegi comme ñooñu convaincre nañ gaa yi Ma'bad ibn Abi bi ñu leen fekkee Rawha mu ngi fekk gaa yi pare nañu ñoom Abu Sufyaan ak gaayam yi ngir ñu delluwaat Medina wala Uhud fekk fa gaa daal di leen faagaagal wa qaalu ñu nga naan asabnaa hadda ashaabihi wa qaadataahum wa ashrafahum summa narji'u qabla an nasta'silahum lanakurranna ala baqiyatihim falanafrughanna minhum nee na mu ngi leen fekk ñu naan ñun de laal nañu mooy laal nañu euh, saxaabaan yi ci seenu honneur seenu tar seenu mer fi ñu mooy loo xam ne boo ku ko laal mu cause ci yow loo xam ne vraiment gis mu bari manqué mooy am na vraiment laal nañ la nag dans ton su dans ton cœur laal nañ leen bu baax wa ashrafahum ak ñi nga xam ne ñooy ponkal yi ci ñoom kilifa yi ci ñoom rey nañ leen tey ku mën a weddi loolu waqad qatalna Hamza rey nañ Hamza kan moo mën a weddi ne rey nañu ci kilifa yi ku ko gënoon a nekk sànq rey nañu ko ñoo ko rey ñun waa Quraysh waa Medina xatal naa Sa'd ibn Rabi'a Rabi'a sang bu tool noonu te bari alal ëppoon alal Medina ñoo ko rey way waa léegi ñu def yooyu summa narji'u waaye ñun daal dañuy def lii après génn nit ñi qabla an nastasilahum laata ñu leen di déjjati nag débula ne leen nag débula ne leen racine de l'islam mu jeex takk est-ce que def léegi ñu ne la nakurranna ala baqiyatihim mu ngi leen fekk mooy gars yi ñu ku nekk di discours ngir nag gina soññ ñuy soññante ngir dab yonent fekk yonent ma ne saa saa Uhud wala Medina faagaagal leen àggale mbir mi le travail. ñu naan la nakurranna ala baqiyatihim nañ la dinañu songu ña des ci ñoom. fala nafrughanna minhum jeexal parek ñoom une fois pour tout voilà comme ça kenn dootul déggati ñu naan Quraysh ñi xeex ak jullit jeex na aujourd'hui c'est fini on va on va terminer le travail personne n'entendra cette cette cette cette histoire waaye kenn dootul déggati wax ju mel noonu mu ne fa la maara a Abu Sufyan ma'badan qaal léegi nag Abu Sufyan ñu leen jiite woon bi mu gisee ma'bad ak fi mu jóge mooy moom côté biñ biñ bëgg a dem côté Médina fa la Ma'bad jóge di ñëw mu gis Ma'bad xaala mu ne ko maa waraaka ya Ma'bad mu ne ko lan moo nekk sa gannaaw mooy lan nga am information ban information nga jële fi nga jóge nii yow Ma'bad qaala Ma'bad ne ko ibn abi Ma'badin al-Khuzaa'i mu ne Abu Sufyaan muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qad xaraja fi ashaabihi radiyallahu anhum yatlubukum fi jam'in lam ara mithlahu qat yataharraquuna alaykum taharruqan qad ijtama'a ma'ahu man kaana taxallafa anhu fi yawmikum wa nadimuu ala maa sana'uu fiihim min alxanaqi alaykum shay'un lam ara mithlahu qat Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i tontu Abu Sufyaan ne ko ndeem dag maa laaj information fi ma jóge lan laa fa jële comme information mu ne ko Muhammadun sallallahu alayhi wa mu ne ko gis nga Seydina Muhammad de gis naa ko man Ma'bad daje naa ak moom de yëgal ne Abu Sufyaan qad xaraja fi asxaab yi mais mu ngi génn ak saxaabaan yi yaqlubukum mais di leen topp yéen lañuy mais yéen ñii lañuy mais ñu ngi ñëwaat ah. yéen ñii lañuy recherche yéen lañuy seet fii jam'in lam ara mislahu ci mbooloo moo xam ne arme boo xam ne la àndal man Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i ba ma yàlla bindee ba léegi ba ma xàmmeewee ràññee ba léegi masumaa gis armée bu toll noonu man Ma'bad masuma koo gis fii jam'in lam ara mithlahu qattu masuma koo gis te nag Abu Sufyan kaay nag ma yëgal la benn affaire yataharraquuna alaykum taharruqa mii gis nga ni ma leen gise ñoom Seydina Muhammad ak añum àndal armée bi nga xam ne masumaa gis nit ñu to armée bu tol mais ñu ngi ñu ngi làkk seen xol yi boo leen gisee rek xam ne ñii ñu ngi lakk ak mer mer defet biñ am moo leen dugg ba mer gi ñu àndal seen revanche la jël si yéen la ñuy seet yataxarraquuna aleykum gis nga yéen yéen Quraysh mais gis nga mer gi ñu leen dencal boo leen di gis ak xam ne ñii ñu ngi lakk ak mer qad ijtama'a ma'ahu man kaana taxallafa anhu fi yawmikum wa nadimu ala ma fiihim min alxaraqi aleykum shay'un lam arahu mithlahu qat lam ara mithlahu qat mu ne gis nga lit xad ijtama'a ma'ahu man kaana taxallafa gis nga ñi ñëwul woon seen seen seen xare bi démb démb seen xare bi foofu oxo ñi ñëwul woon saxaabaan mérine ñoom ñépp cette fois-ci la àndal ñépp amul kenn ku fa bàyyi ba pare ñooñu noonu wa nadimu ala ma sana'u ñi ñëwul woon Uhud dañoo rëccu mettit gu rëy ak rëccu dugg leen lan moo tax ñëw ñoom Uhud mais gis nga fiihim min alxanaqi aleykum shay'un lam ara mithlahu qat mais ñu ngi ànd ak mer gu tar goo xamante ni nii gu jéggi daya goo xam ne man masumaa gis nit nit nit ku yàlla bind ku masa mere comme ni ma leen gise ni ñu mere masuma koo gis man Muhammad abu sufiyaan ne ko ah way la kama taqul <laughs> abu sufiyaan ne ko toskare ñeel na la ne ko déet waaye Ma'bad looy wax nii im ne mooy façon wax loola mooy du da koy ñaanal ne ko wax rek information du nekkul ne da ñaanal waaye ji mu dee c'est pareil waylaka ma Abu Sufyan ne ko yow maa ban nga ne looy wax nii qaala maa ban ne ko ma ne wallahi maa araaka tartaxilu xatta tara nawaasiyal xayr mu ne ko gis nga Abu Sufyan danga laaj lan laa wax maa ngi wàcc yàlla gis nga maa uraaka walla maa uraaka pas maa araaka maa uraaka yaakaaruma ne gis nga maa ngi wàcc yàlla ne yaakaaruma kene yow bala ngaa jóge gis nga fii nga ne bala ngaa jóge bala tartaxilu yéen armée bi ba yéen Quraysh gis nga bala ngeen di essayer di rëcc di ñibbi di rëcc waxuma da ngeen doon da di toppi da nga leen di dem ngir rajaxe leen gis nga ñu ànd waxuma même bu ngeen naroon a jël seeni bagage léegi di plier seeni tente ngir daw dem Quraysh foog naa ne gis nga bala ngeen fa préparer bay dellu léegi ngeen gis fasa fasu julli ni seen poussière ak seen gàngoor di ñëw xaala Abu Sufyan ne ko mais yow maabat baal li ngay wax fa wallahi laqad ajma'na al-karrata alayhim linastasila sha'fatahum yow ñun ñoo ngi wàcc yàlla que ne contraire lu ñuy wax ñun lool lañ waajaboon wat naa ci yàlla man Abu Sufyan que ne ñun dañoo jël décision ferme ni ngir songu leen linastasila sha'fatahum ngir nag ñu déglu ne leen une fois pour toutes am na ci beneen riwaaya li nastasila baqiyatahum ngir ñu daal di déjjati ña nga xam ne ñoo des ci ñoom muy seydina muhammad ak saxaabaani radiyallahu anhum wa ardaahum qaala fa inni anhaakum an daalik maabad ibn abi maabad alxuzaa'i mu ne abu sufiyaan aa ah, maa ngi leen di du siyaade nag nga def ngeen def yéen waa Quraysh li ngeen bëgg a def mooy delluwaat ah en tant seen mbokk mu leen di laaye biir fa inni anhaaka maa ngi lay tere yow mi jiite arme bi Abu Sufyan an zalika ci lool fa wallahi laqad hamalani ma ra'aytu ala an qultu fihi abyatan min ash-shi'r mu ne maa mu ne Abu Sufyan maa ngi lay waatal ci yàlla ne gis nga armée Seydina Muhammad be ñi mu àndal sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an sahabati gis nga man li ma gis ci impressionnant lu ma mësula gis ci armée bu toll noonu ak mer gu toll noonu ñu mer contraire waa Quraysh loolu damaa yóbbe ma daldi bi ma gisee loolu loolu damaa yóbbe ci ma wax ci ñoom ci loolu daldi ciy sadd ay vers ay ay ay poème benn poème wax ci sadd ci ay way ngir wane nag li nga xamante ne wax ci loolu nga xam ne lu yéeme la lu ma gis nit ñu toll noonu ak mer mu toll noonu contre yéen Abu Sufyan ne ko wa ma qult ne ko waa léegi sa veer yooyu nga wax ci ñoom mooy yan wax ñu ñu waxal ma dégg mu ne Ma'bad ne ko veer yaa ngi nii way yi ma sadd ñu ngi nii mu ne kaadat tahuddu min al aswaati raaxilati id saalatil ardu bil jurdil abaabili tardi bi usdin kiraamin laa tanaabilatin inda liqaa'i wala miilin macaazili fadaltu cadwan adunnu al-arda maa'ilatan lammaa samaw bi ra'iisin gayri maxduuli fa qultu wayla bni xarbin min liqaa'ikum idaa tagat matatil batxaa'u biljiili inni nadiirun li ahlil basli daaxiyatan likulli dii irbatin minhum wa maaquuli min jayshi ahmada laa waxshin qanaabiluhu walaysa yuusafu maa andartu bilqiili moom mu ne Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Xuzaa'i léegi nag mu wax Abu Sufyaan li nga xamante ne nii mooy veer yi mu woy mu ne sama veer yaa ngoog wax naa la ko bi ma gisee armée bu impressionnante totol noonoog seen mer ma ne kaada tahuddu min al aswaati rahilati id salatil ardu bil jurdil ababili mu ne ci laa waxee man maa ba nekk kaada tuuti des tuutee des rek tuuti tuuti gis nga sama sama gëléem gi nga gis ma bi ma bi ma bi may voyager nii hein tuutee des ah mu mu mu paralysé manatu la dem ndax gis gi nga xam ne moom la gis armée bu toll noonu nit ñu toll noonu ak seenu mer waxuma la man de man man waaye tuutee des tuutee des ah, li nga xamante ne ni sama gëléem bi ci bi mu déggee troupe mooy ñoom ni ñu bari ak xam nga armée bu toll noonu mooy nga dégg riirum armée bi ak fas yi nekk ci biir fas yi nga xam ne dañoo baree baree bari ba mel ni tayran abaa biil yooyu alxuraan di wax mu def ay mbooloo ay fas yu xamante ne yu am doole seen yuuxu yi seen ngi di def noonu fees del ba daanaka suuf si da ngay ne suuf si dafa fees teewaay dafa mel ni lii inondation la buñ ko gam-gam la woon a taw lépp di ay fas yoo xamante ne ñu ngi bajantu nag di tëbaka dal tuutee des sama fas man sama géléen gi mu mu mu mu ñàkkatee e mënatu la avancer ndax bi mu gisee loolu tiit bi mu tiit waxuma la man waaye géléen gi loolu la woon mu ne nag gis nga fas yooyu noonu ak fas yooyu def ay mboolooy mbooloo tardi bi usdin kiraamin la tinabilatin inda liqaayi wala mil maazili mu ne gis nga fas yooyu ñu ngi gaaw di yóbbu gis nga ñi ñi leen war ñi war fas yooyu ay gaynde yoo xamante ni nii yu te du ñu ñu ñu ñu tuuti ah la xisaara la tinabala mooy ñoo xam ne du ñu tuuti ah ah non faut jamais les minimiser ñooñu ma gis añ dalliqaa yi duñu deñ duñu bu bes bu confrontation avec seen noon é boobu ngay xam ne ñooñu nag ils ne sont ñoo xamante ne ni amuñu ay xeej te amuñu ay kii mooy du amuñu ay bouclier bul foog ne mooy pour wax Abu Sufyaan amaana bul am bul am xalaat bi nga amoon démb démb bi ñu leen di gañe ni ñu tuutewoon ay armes ak nombre bul foog ne loolu la de mais lii mooy ne il sus ñoon dañu armé wu jusqu'aux dents ba pare mer mer goo xam ne tool noo xam ne yéen ñoo leen ëpp fopp bi ma gisee lool nag fadaltu adwan adunnu al arda maa'ilatan lamma samu bi ra'isin ghayri maxduli nee na man daal gis nga man Ma'bad bi ma gisee lool ci laa commencé man ne xaaral gaaw daal di dem sama yoon ne xaaral mat ma andu fii faat wuwe bakkan daal sawaay jàmm la bëgg xaaral man man Ma'bad ma seeti mooy ma naani kaani ma ja ma gaaw jóge foofu ba ma leen gisee ñu yéeg yéeg ki mooy wanewu ñu gis leen boo leen gisee bi ñuy yéeg di dox ci montagne yi bu ñuy jaar ci tund yéeg yooyu léegi danga naan mais suuf si mais suuf si dafa fees dell ak ñii dafa fees dell comme si suuf si dafa dem ba est-ce que suuf si antan na leen bay bay mel ni luy jaayu ma yaakaar ne sax suuf si maa ila tan day jaayu ndax gaa yi bari guñ après nag ci laa ne fa qultu wayla ibna harbin min liqaa'ikum idha taghat matatil batha bil jiili nee na nag bi ma gisee loolu daaw dëpp dem bàyyi fa di dem man ci laa ne wayla ibn Harbin fa qultu ma ne wayla ibn Harbin way way toskare ñeel na ibn Harb mooy yow mi Abu Sufyan yow boole naa la ca way wi ndax xam naa ne yow lay uti te yaa jiite woon armée bi moo tax ma wayaale la ci biir ma ci biir way ma ne way la way way toskare ñeel na abu ba abu ibn Harb Abu Sufyan min liqa'ikum ma ne yéen ñii ne waay waay mooy mu ne jay si mooy arme bi yonent saa saa ni ñu bare ni impressionnant bi ma gisee ma ne way na Harbin toskare ñenn abu abu Sufyaan di doomi Harb min liqaa'ikum bu daje génn moom de toskare nar na koo dal bu daje géen bu confronté génn ci xare ida taghat matatil bathaa bil jiiri bés boo xamante ne nii ci la suuf si di rëng-rëngee di rëng-rëngee suuf si bil jiili ndax nit ñu bari ñu doon ak sàppe yu bari yi ñu sàppe mbooloo moom ñoom ñooy yëng-yëng ñooy ñooy rëng-rëngee suuf si waay waay am na xar bu toskare ñeel na ko bu dajee bu dajee ci yéen bés bi nga xam ne yéen suuf si waxuma la dara yéen seen seen sàppe yeeg seen mbooloo mi day tax suuf si di yëngatu la mbooloo mel ni yéen yéen ñu mel ni yéen loolu day tax lool rek day yëngal suuf si kon nag Abu Sufyaan toskare ñeel na ko bu dajeeg yéen de neena la teg ci na inni nadirun li ahlil basli daahiyatan li kulli di irbatin minhum wa ma qawli mu ne man nag ah inni nadar inni nadirun man Ma'bad ci sama woy wi ma ne Abu Sufyaan déglu inni nadirun man de maa ngi xuppu li ahlul basli di leen mettre en garde yéen waa xaram bi mooy waa ahlul basli mooy ñoom xaramul makki yéen waa Quraysh sincèrement maa ngi leen di mettre en garde képp koo xamante lu leer naññ nag comme ni jant bi di leere naññ di feeñe daaxiya tan ci wàllu euh, jamonoy doxaa mooy bu mooy yor yor ni muy leere man sama mettre mise en garde gi ma leen di def noonu lay leere nëbbuma ci dara lu leer laa leen di wax di ko wax na képp koo xam ne li kulli li irbatin képp koo xam ne am na xel ci yéen yéen waa Quraysh ma ne waman xuuli tamit xalaat lu leer laa ko wax maa ngi koy maa leen di mettre en garde min jayshi ahmada la wax shin qanaabiluhu wa laysa yuusafu ma anzartu bil qiil maa ngi leen di mettre en garde nag ci armée yonent bi alayhi wassalaam maa ngi leen ci mettre en garde te ngeen xam ne nag laa wax Chine gis nga ñoom du armée boo xam ne ay ñu doye dee fa nekk de ay nit ñoo xam ne ay lab ay nit ñoo xam ne du ñu dara ay sagari nit du ñuy sagari nit de laa ilaha illa allah gis nga ay mbooloo yu bari lañu walaysa yuusafu te gis nga nag gis nga lii ma leen lii ma la maa on gis nga lii ma leen di mettre en garde walaysa yuusafu ma anzartu bil qiil gis nga lii ma leen mettre en garde ci armée boobu kenn manu la koo misaal kenn manu la koo pen mooy décrire amul kenn ku capable décrire la armée boobu ma gis tay man Ma'bad ibn Abi Ma'bad yow Abu Sufyan du làmmeñ walay sa yuusafu làmmeñ manula décrire maa anzartu li ma leen di mettre en garde bi yéen sama mbokk Quraysh bil xiili wax wax manu ko ah manu fii mu lii ma leen di wax sax bu leen foog ne gars yi noonu lañ mel mooy ne damaa ñàkk man fii mu ne li ma leen lu ma leen wax rek yëg leen li ma bàyyi ci armée bi ci wax leen ko moo ëpp ndax làmmiñ mënu koo tudd mënu koo melal léegi nag bi mu waxee loolu Abu Sufyaan nag ni fa sanaa zaalika Aba Sufyaan wa man léegi nag ah affaire bi lim leen wax noonu nag bon mooy Abu Sufyaan affaire bi nag daal di leen bon mooy euh, maabad mii sa waay lii mu wax nag ah baax na pour ñun de kii kii quand même quand même jox nañu loo xam ne kon ñun dañoo naroon def erreur bu rëy ah. moo armée bi yépp ñu ne ah kon nag sa waay nañ seet leen xoolal Ma'bad ibn Abi Ma'bad ni ñu def mooy guerre communication la def mooy ne moom Euh, gis na saxaab yo gis na yeneen ci ma sa sa saxaaba yi ñi mu gis ay blessure lañ am tamooy ñëw mooy bariwuñ mais pour waroon la gis nga moom ni mu ni mu franwe woon ak ni mu dëggoo woon ak yeneen ci ma sa sa fexe ay noonam di leen dissuader ak lu mu man ngir ñu bañ a dajawaat ak ñoom ndax bëggul li leen daloon démb dalaat leen léegi mu daal di dem ba léegi imaam ibn Isaaq rahmatullahi alayhi mu ne wa marra bihi rakbu rakbu rakbun min abdi qays nee na bi Ma'bad demee après Ma'bad bi mu waxee loo après dalee nag ci léegi waa Quraysh ak ñooñu nag gis ne ah bon ñu commencé nag di dal quoi mooy ne léegi jël décision ne kon léegi dematuñ wuu duñu dëppaat ndax quand même risque bi mooy kon côté waa Safwan ibn Umayya Safwan mi ne woon man gisuma ñu demaat ndax damay bañ pourtant Safwan lu mel nii la doon wax comme niñ ko gisoon ci jotaay bi wees man damay ragal bu ñu demee ñi nga xam ne fekkewuñu woon xare beeg moom démb mini na daal di dajaloo bokku ànd ak moom ñu dem ak dawlatu gis nga li nga xam ne kaana la na mu nekk lay na victoire bi l'étendard bi la victoire ñoo ko yoon damay ragal gis nga bu gaayoo daje moom moom léegi ànd ak moom ñëw ñu dajewaat ak ñoom ñoo ñuy gañe bu boobaa damay ragal ne kon victoire bi daal du ñuy échapper nekk suñu kaw léegi Ma'bad daal di dem Abu Sufyan beneen benn convoi daal di koy romb boo xam ne ci waa Abdu Qays lañ bokk Abdu Qays benn tribu la woon dinañ ñëw dina ñëw ci seeni affaire insha allah ci biir siira bi insha allah fa qaala Abu Sufyan ne leen wax convoi boobu ko romb ayna turidun ne leen euh, euh, euh, seen convoi bi fan ngeen jëm mu ne convoi bi yéen yéen waa yéen convoi bi convoi bi ma gis yéen waa Abdou Qays ay na turidun mooy ana fan ngeen bëgg a dem fan mooy wee quelle destination ban destination ngeen jëm xaalu ñu ne ko almadina ñu ne ko ñun de Medina leen jëm mu ne leen walima lu ngeen fay def xaalu ñu ne ko nuridul miira ñun dañoo bëgg almiira mooy yoo xam mooy yi yu ñuy dund la genre ay céréales ak yooyu nga xam dañ ciy lekk ñu ne ñun loolu lañ soxla waa Medina dañ ci bari la woon ñu ne ñoom dañuy uti loo xam ne mooy lu ñuy dunde moom la ñuy uti amaana ñuy ay commerçant wala ñu uti ko ngir ñoom seen consommation bopp léegi euh, euh, kii ne. Euh, bi nga xam ne ci la wax loolu ñoom euh, waa Abdu Abdu Qays bi nga xamante ne nii ci lañu euh, wax loolu Abu Sufyaan ne leen fa hal antum muballighuuna anni Muhammadan risaalatan ursilukum bihaa ilayhi wa uhammilu lakum haadhihi ghadan zabiban bi'ukaaz idhaa waafaytumuuhaa qaaluu na'am Abu Sufyaan ne leen man nag damaa bëggoon dama bëggoon euh, ngeen doxal ma benn mission est-ce que di ngeen ko man mission bi nag mooy lii mooy est-ce di ngeen ma mën a jottalil Seydina Muhammad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad ndax di ngeen ma ko mën a jottalil benn lettre boo xam ne moom laa ko bëgg a nii est-ce bi ngeen ko man maa leen di ma ma garantie leen nag man Abu Sufyan këne bés bu ngeen ma bés bu ngeen ma defalee loolu bu ko defee yéen man maa chargé wu këne bu ngeen ñëwee euh, su mooy bu ngeen jógee ci seen voyage bi ba ñibbisi ñëw marché occas mooy seen foire boobu mooy foire boobu araab yi doon daje ñu amoon Makka waxoon nañ la foire yi nag du bii rekk amoon mais yu bari la woon ah, nga xam ne bu ngeen fa ñëwee man maa leen di jox zabib zabib ah, tàndarma la joo xam ne mooy dañuy dañ koy dañ koy wowal mu ne maa leen ciy defal jox leen ci tàndarma ji zabib ji maa leen ci loolu laa leen di faye xaalu gaa yi ne ko naam ah aw ñun kay moom ñun kay moom baax na moom loolu kay d'accord nañ ci ay waay sabi booy sabi fa ida waafaytumuhu fa axbiru anna qad ajma'na sayra ilayhi wa ila asxaabi linastasila baqiyatahum ñu ne ko Abu Sufyaan ne leen te bu ngeen demee ngeen yokkal ma ci lii bu leen ko jox Euh, mooy li li ma leen di yónni mooy lii ndax xam nga risaala risaala mooy ne mooy yóbbal mooy ab luñ la yónnee loo xam ne ab yóbbal loo loo mooy pas yóbbal zaat mais loo xam dañ la ko yónni nga war ko mooy euh, euh, xam nga moo moo ko rasul ñoo bokk ay racines loo xam dañ ko envoyé mais bii nii lettre mooy ne du loo xam ne lu mu bind la lu mu bind mais mooy jottali leen ma ko sama missive bi mais missive bi du lu mu bind mais da koo wax ne fa lii la nag comme que d'accord ngeen fa ida waafaytumuhu bu ngeen dajeeg moom nee leen ko fa axbiruhu na ngeen ko net na ngeen ko wax ne ko anna këne ñun Quraysh man Abu Sufyaan ak arme bi qad ajma'na sayra ilayhi wa ila ashaabi demal bu ngeen demee d'accord ngeen dinaa leen defal lool bu ngeen ma defalee lii nee leen ko Seydina Muhammad alayhi salaatu wa ne ko ñun Quraysh ñu ngi nii di ñëw jëm si ñu on on marche sur sur ñu ngi ñëw bu ñëwee dañuy ma ñu ngi ñëw jëm ci moom ak saxaabaan li nasta'sila baqiyatahu ngir ñi nga xam ne ñoom ñoom démb ñi ñu rey ñi ña fa des ci te reyuñu leen démb ñoom la ñu ñëw ngir àggale leen déjjati leen wax loolu mooy lettre bi dégg ngeen d'accord ngeen yéen waa Abdul Abu Qays voilà defal leen ma lool bu ngeen di ñëwee tàndar ma ñu bari ni ngeen ko am léegi nag gaa yi dem fam marra rakbu bi rasulillah léegi nag euh, convoi waa banu waa Abdul Qays boobu daal di romb yonent bi alayhi salaatu wasallam wa huwa bi Hamra il fekk mu ngi Hamra il ba léegi fa axbaruhu ñu daal di koy wax mbir mi nag ne ko ah Abu Sufyaan de ñu yóbbante daje nañoo moom ci yoon bi nee na ñu ngi ñëw dal si ci sa kaw ak sa saxaaba yi ngir nag yéen ñi desoon ñu éliminer leen une pour yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne xasbuna allahu wa ni'mal wakiil ne xasbunallah buur yàlla doy nañu wa ni'ma askay ana lan moo gën a baax alwakiilu kooku nga xam ne moom lañu lu ci moom muy suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dañuy tiital ñun yàlla doy nañu na ñu ngi fii toog di ko xaar waaw ah ñoom ñii nag ci la suñu boroom wàcce aaya boobu nga xam ne gisoon nañu ko ci suuratu Ali Imran di aaya 173 comme ni imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal di solo ci saxiix bi mooy xadiisu seydna Abdallah ibn Abbaas mu ne xasbuna allahu wa ni'mal wakiil qaalaha Ibrahimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalahaa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam xiina qaalu inna nnaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fa zaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allahu wa nicmal wakiil. Seydina Abdullah ibn Abbas ne xasbuna allahu wa nicmal wakiil mooy wax jooju aaya boobu. que ne buur yàlla doy nañu te eskay ki nga xam ne moom lañu wàkkeelu mu ne loolu de wax la joo xam ne lii baat la boo xam ne qaalaha ibrahim seydna ibrahim alayhi salaam moom la waxoon ba ñu ko sànnee ca safara sax lan la waxoon xasbuna allahu wa yàlla moo ñu doy sànni ci safara sax ko tiital nar koo rey mu ne xasbuna allahu wa buur yàlla moo ñu doy eskey moom mi nga xam ne moom la ñu moom la ñu wàkkeerlu ci moom la ñu mu ne waaye it seydinaa muhammad alayhi salaatu moom la wax ban ko bañ ko naan inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fa zaadahum iimaanan wa qaalu hasbuna allahu wa ni'mal mu ne nit ñi tamit yonent bi alayhi salaatu wassalaam la wax ba ko nit ñi dikkalee mooy ñooñu waa banu ci bokk ci Abdu Qays Abu Sufyaan yónni leen ne dem leen ngeen yóbbul ma sama yóbbante bii ci Seydina Muhammad mooy ne ñu ngi ñëw de ñu ngi nii di dox agsi ci ña fa des ngir rey leen moo wax saxaabaa yi ñoom bañ leen waxee lool nit ñi mooy waa banu waa waa Abdu Qays ñooñ ne qad jama'u inna an mooy waa Quraysh qad jama'u lakum dank nañu dajaloo nañu seen armée bi jëm si ci yéen ngir faagaagal leen kon nag faxshawhum ragal leen leen mooy ah bu leen fexe tey bu leen xeex ak ñoom mooy ñoom it ñu boole ci lool bu leen xeex ak ñoom de Seydina Muhammad ah li ma gis daal mooy bul xeex ak ñoom ndax suuraaleel gaa yi dañoo bari de waaye wax jooj ñu ko wax fazadahum imanan loolu noonu yokku leen te ne gaa yi ñu ñëw ak seen mbaboor ak yëpp bu leen ragal leen bu leen leen ragaluñ leen fazadahum imanan mbir mi ëpp contraire li loolu la sax li Abu Sufyaan bëggoon contraire bi lu jur fa zaadahum mu yokku leen imaanan ak ngëm yàlla wa qaalu ñu ne xasbuna allahu buur yàlla doy nañu wa ni'mata eskey alwakiilu moom mi nga xam ne moom lañu wàkkiilu mooy aaya boobu noonu la wàcce comme li sayyidatu Aisha tamit waxoon kon suñu boroom wàcce ci xare bii di xare Hamra'ul Asad mu daldi ci wàcce li nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne moo nekk ci suuratu Ali Imran bi mu naan alladhina ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim alladhina qaala lahum alladhina istajabu bi ni'mati alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asaabahum al qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim alladhina qaala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum imanan wa qaalu hasbuna allahu wa ni'mal wakiil fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsashum suu' wattaba'u ridwaana allah wallahu dhu fadlin azim innama dhalikum ash-shaytaanu yuxawwifu awliyaa'ahu falaa taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum mu'miniin suñu boroom wàcce ci xew-xew bii aaya yooyu nekk ci suuratu ali imran te ñu gisoon ko ñi nga xamante ne ni ñoo wuyul borom bi subhaanahu ndawam li sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi leen ngaañ ngaañi blessure yu metti dale keroog Uhud bam leen woowee ne leen ñañ leen demaat wax Seydina Bilaal mu woote këne nañ ñëw wuyu si euh, ñoom ñépp ñu daldi di ñëw mu ne ñooñu ñooñu wuyul yàlla wuyul ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ñooñu lilladina ahsanu minhum ñoom ñépp ñi nga xam ne ñoo rafetal wattaqaw ñu ragal yàlla ajrun am nañu pay azimun gu màgga màgg boo xamul ñooñ ba léegi mooy alladina mooy ñi nga xam ne qaala nnaasu qaala lahum nnaas nit ñi dañu leen ne inna nnaasa qad jama'u lakum nit ñi faites attention ndax nit ñi kat booloo nañu def benn kuréel contre kon nag fa faxshawhum ragal leen leen fa loolu yokku leen ngëm yàlla wa qaalu ñu ne xasbuna allahu buur yàlla doy nañu wa ni'mata ëskay taaka baax li nga xam ne mooy euh, al wakiilu moom mi nga xam ne moom lañuy wàkkiilu li des ci aaya bi nañ ko àggale léegi nii insha allah waxoon nañ la tamit këne ah euh, xare bii nii wala nañ àggale kon loolu moo fa xew waaye léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaata ñaata fan la fa def imaam ibn Isxaaq ne fa aqaama biha al ithnayni wa thulatha wal arbi'a thumma raja'a ila al madina mu ne yonent bi aleyhi daal di fay paase foofale ci Hamra'ul Asad comme que Abu Sufyan nee na day ki day day kii day day day day day day day day day day day xare si quoi di di di menacer ga ñu toog di ko xaar mu foog ne loolu da fa zaadahu mu yokk leen imaanam ngëm yàlla ñu ne buur yàlla doy nañu wa ni'ma askay alwakiilu moo tax ku nekk ci jamono yi ñu leen menacer waxal loolu foo gis ku lay menacer neel xasbunallahu wa ni'mal wakiil yow vous allez voir nee leen hasbunallahu wa ni'mal wakil bul def ni ñoom bu leen tànn ci toobam naan la ñëw laay bu ñëwee dinañ fi fekk ponkal non non bul wax lool neel hasbunallahu wa ni'mal wakil loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu la seydina ibrahim it alayhi salaam waxoon kon mu ne moom mu daal di fay passé bésu isnayni xam nga dimanche la woon dimanche la woon la demoon xamraawul ahad al asad ndax wax na Uhud samedi la woon te suba di dimanche mu dem Hamrawul asad gaa yi ñëw wax koon mu daal di fay des lundi mardi wal arbien ak mercredi mu paase fa ñetti fan boo ci boolee li ak dimanche bi ñetti fan isnayni ba mooy dimanche lundi mardi mercredi mu daal di ko fay paase ginnaaw bi mu daal di dellu Madinatul Munawwara ala saakin afdalu salaatu wassalaam te Abu Sufyaan ñëwul mooy ñëwuñu da wax lool rek ndax la ko Maabad wax tiitloo na ko mais nag pour wan ne gaa yi tiituñu ak tamit pour tiital Yonent mi alayhi ngir bàyyee leen loo xam dañuy tiit ñoom ñu ne fay tiit moom mu dem yoonam. loolu nag la Yonent bi suñu boroom ne bi ñibbi googu nag ñu ñibbi ah fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum suu wattaba'u mu ne fanqalabu ñu daldi di dellu bañ fa nekkee ñetti fan yooyu yépp Abu Sufyaan ñëw ñu xam ne ñëwul ndax bu doon ñëw Rawhaa gii la newoon bu doon ñëw agsi na bu yàgg ñu xam ne kii ñëwul fanqalabu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di takk si ay bagaasam mook saxaaba yi radiyallahu ñu décampé ñu ñibbi bi ni'matin min allah ci xéewal borom bi defal leen xéewal goo xam ne mooy ca defetu badar bi waxut bi lii mooy quand même day tax waa Quraysh du ñu ñibbee confiance googu que ne ñoom dammaate nañ jullit ñi ndax bu dee ne ñoom ca suba ka gi gaay ñu ñu leen dab ñu ngi leen di topp ngir ñu xeex ak ñoom ñoom ñëwuñu ndax ragal loolu day war ne kon Quraysh buñ demee bu ñuy nettali lool sax dinañ xoolaat seen bopp moo tax fan xalabu jullit ñi nit ñi dellu bi ni'matin min allah ci xéewalu borom boo xam ne mu ngi tukkee ci yàlla wa fadlin ak ngëneel ci topp koo xam ne moom lañ topp ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam malgré blessure yu metti yi leen dal ñu amee ci ngëneel tuufi ci ngëneel loo xam ne kenn tuufu ko te lam sa sum suu dara lu bon dalu leen fa mooy benn xeex amaatu fa Abu Sufyaan daw na ñëwul wattaba'u ridwanallah ñu topp ngërëmu yàlla ci bi ñu génnee nangu malgré seen blessure yi ñu génn comme que yonent bi alayhi salaatu salaam nee nañ ku xare woon démb na nga ñëw ñu dabi al aduwa noonu Quraysh yi ñu génn ngir topp ridwanullah allahu akbar defuñu ko ndax wane ne waaye ay guerrier lañ malgré nos blessures non non waaye amru ñëw na ñun amuñu lu dul topp wallaahu te buur yàlla du fadlin mooy boroom gëneel li azimin boroom gëneel gu gu màgg gi suñu boroom nag ne gis nga nii Abu Sufyaan def nii di di a tiital jullit ñi nii di yónnee naan gaay pour ñu leen tiital leen mu ne innama dhalikumu shaytaan naka nii rek gis nga ibliis ci boppam nii la mooy iblis moo ko doon wax muy def moom Abu Sufyaan ne Iblis nii la rek seytaane yu xawwifu awliyaa day tiitloo jullit ñi lay fexe ñu tiit ñi nga xam ne ñooy ay parandoowam di fexe jullit ñi tiit ragal ñi nga xam ne ñooy ay àndandoowam moom Iblis ak ay taalibeem loolu waxoon nañ ci lu yaatu ci bi ñuy def tafsir bi noonu foo leen fekk ñu naan la ñii ñooñu ko koy xam ñoom de armée yi ñu yor mu ne loolu ma ne. da zaalikumu innamaa zaalikumu shaytaan loolu mooy saytaane mooy waxe noonu dëgg-dëgg yu xaw yi fu ndax day tiitloo di jéem a ragal loo ñi gëm yàlla awliyaahu ay parndoom ci yéeféer yi suñu boroom nag ne kum ci mën a dal ilaa yawmi diin falaa taxaafuuhum bu leen leen ragal ñoom les soldats de Iblis les partisans de Iblis yéen jullit ñi na ngeen di ànd ak borom bi di ragal koo xam ne Iblis nekk mooy seexam falaa taxaafuhum bu leen leen ragal waxaafuuni ragal leen ma man man borom bi subhaanahu wa taala in kuntum mu'miniin bu nekkee bu dee ne ay way ngëm yàlla dëgg dëgg dëgg ngeen mooy dëggu ngeen ci ngëm yàlla voilà kon loolu mooy aaya yi nga xamante ne nii ñoo wàcc keroog ci euh, foofu waxoon nañ la am na benn aaya buñ la waxoon tamit ci biir dañuy de gis kii Ali Imran bi quene aaya boobu ku mel ni imaam Abdullah ibn Abbas dane ci ghazwatu am Hamra'ul ah, ah, euh, Asad bii tamit la wàcc mooy fi mu naan ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim sanulqi fi quluubil laziina kafaru ar-ru'ba bimaa ashrakuu billahi maa lam yunazzil bihi sultaanan wa ma'waahum an-naar wa bi'sa mathwa adh-dhaalimiin suñu boroom naan sa nuqii dinañu sànni fii qulubi alladhina kafaru ru'ba ñi weddi yàlla waa Quraysh ñii dinaa sànni ci ñoom ak tiitaange te lool mu ko jaarale ci kan ci Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i mooy wax ji mu ñëw wax leen ko ak veer yi mu leen saddal tiit loo leen banaan leen mais arme bi te waxuma yow Abu Sufyaan nga naan da ngay dem mais foog naa bala nga fee jóge sax di yoaji di dem ñibbi di daw dem Quraysh léegi nga gis fas yi ak seenum riir yu julli di fii ak ti dugg ko ñoom moo tax suñu boroom ne sanul kii dina xel séef nañoo sànni dinañu sànni fii la qulubil ladina kafaru ci xol ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ar roba tiitaange ba moo tax amat amatuñu force audace ñëw naan dañ leen di dab si comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ne noonu lañ koy def bima ashraku lu fan la ko yàlla ndax ndax ci sababu bokkaale gu ñuy bokkaale weddi yàlla di ko bokkaale looloo tax buur yàlla def leen lool moo tax yéefar moom du nekk ci sécurité bu jamais foo jaar day tiital jullit mu ne ci di bokkaale yàlla mooy sababu li tax buur yàlla sànni ci ñoom tiitaange boobu di bokkaale ci yàlla loo xam ne maalam yunazil bihi sultaanan buur yàlla wàccewul benn preuve ci lool que ne leen ne leen lii preuve la kën ne da a war a jaamul leneen boole kook man wa ma'wahumun naar mu nekk te gis nga ñooñu bu ñu deewee ci seen shirk googu seen bokkaale googu seen mujj ëllëg mooy safara wa bi'sa maswa zalimin ak a ñaaw mujj li nga xamante ne nii mooy ak place ba ñuy mujje ñi nga xam ne ñooy az-zalimin yéefér yi ak tooñkat yi yi nga xam ne ñooy jaam ñi nga xam dañuy jaamu leneen lu dul borom bi subhaanahu wa ah aaya bii nag ñu la wax mooy aaya yi ñu la waxoon ah, ah, alladhina stajabu lillahi war rasul loolu ah, kii am na nag wuute que am na ndax kii est-ce ci xare bii la wàccam déet ci la aaya yi wàcc am na wuute ndax jële leen ci ku mel ni Seydina Mujaahid ak benn mbooloo que ñoom aaya bii nii mooy alladhina stajaabu lillahi wa lirrasuli mi ba'di ma asaabahumul qarh ñoom dañu ne aaya bii mu ngi wàcc ci badrul maw'id xam nga keroog wax nañ la Abu Sufyan bi muy ñibbi bi mu taxawee naan oy oy ay ay ay nam nu ay nam Muhammad ay nam na abi Kabsha ay nam na abi Quhafa ay nam na Xattaab bi mu taxawee noon après xare Uhud taxaw di woote ci montagne bi ci suufu montagne bi naan ana doomi abi Kabsha ana doo ana ibn abi quhaafa ana doomi alxattaab xam nga bi muy dem nee woon na waxoon na kër yéen jox nañ leen rendez-vous bi badar badar jox nañ leen fa dinañ dina jox nañ leen rendez-vous ngeen ñëw ñu massacré waat leen comme tey yonent ma saab saab ne woon kenn saxaaba yi nee leen ko waaw nee leen ko jàpp nañ rendez-vous bi fixé nañ da d'accord nañu mu euh, Seydina kii nag Euh, nu mu tudd Mujaahid rahmatullah alayhi ak benn mbooloo dañ ne aaya bii nag ci foofu la wàcc waaye ñi ci des ñépp ñeneen ñi mooy waa jumhur dañ ne non non non non Asad bii nii la wàcc te loolu la loolu jëfu sa eh, imaam al lool loolu lay lay lay loolu la dëgëral loolu moo tax mu indi ci baabu alladina stajaabu lillahi wa lirasuli min ba'di ma saabahumul qarh ci buntu boobu bi mu ëndee aay lan la ëndee xadiis sayyidatu Aisha bi muy wax doom ji Urwa naan ko sama doomi mbokk sa baay sa ñaari baay sayyidina Abu Bakar ak sayyidina Zubayr ci lañ woon ndax yonent bi alayhi bi mu jógee Badar dafa ragal waa Quraysh ñëwaat mu daal di woote ni nit ñi nañ leen dem léegi mooy ne loolu la loolu la di mooy te loolu moom la ku mel ni tam imaam ibn jarir loolu la dëgëral te loolu noonu soloo nañ ko ci seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu nag mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy ne aaya bii nii ladina stajabu lillahi wa lirrasuli min ba'di ma asaaba ma asaabahum al loolu noonu mu ngi wàcc ci li nga xamante ne nii mooy ci ghazwatu hamra'ul asad bii kon nag ci noonu kon yeneen ci ma lay saar saam kon dëpp na xare amu fa ñu jële fa bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsasum suu wa tabaxu kon loolu lañ fa jële kon loolu mooy xare boobu tudd mooy ghazwatu hamra'ul asad kon nag xam naa tey foofu la ñuy def insha allah ci jotaay bii di ñëw ñu gis nag ci kaw lii nag euh, euh, la tëje la tëje li nga xam ne mooy mooy lan ndax wax naa la ne xare Uhud am na ñoo xam ne dañ ciy boole waale bii moo tax même gis alxuraan bi mu koy nettali ghazwat Uhud ak Hamra al-Asad boole ci biir ci biir même nettali bi comme ni ñu ko gise woon am na ñoo xam ne ci borom xam-xam yi ñaari xar xare yi tàqalewuñ leen mook bu Uhud kon ci noonu kon jeexal nañ ghazwatu Hamra al-Asad ci biir di ñëw insha allah kon ñu àggale